أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم qaala yaa qawmi innii lakum nadiirun mubiin an i'budu llaha wattaquuhu wa atii'uun yaghfir lakum min dunuubikum wa yu'akhxirukum ilaa ajalin musammaa inna ajala llahi idhaa jaa'a laa yu'akhkhar law kuntum ta'lamuun qaala rabbi innii da'awtu qawmii laylan wa nahaaran falam yazidhum du'aa'ii illaa firaaraa وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi woon kon ba tey ci aljaami'u sahih bu amirul mu'minin abu abdullahi muhammad ibnu isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa u baari ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm nga xamante ne moom la ba mbëstalee téeréem bi yaa ubbee ci li nga xamante ne moom la war a dugg lépp mu daal di ñëw ci buntu ibaadaat yi gisoon nañ ci li nga xam ne moom moo aju ci buntu yi loo ci wàllu laab moom mooy kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul moom naka noonu dugg nañ ci li nga xamante ne tamit moom moo aju ci wàllu julli ci anam gi nga xamante ne moom mooy gi mu gën a eh, gi mu gën a lamboo gi mu gën a matale maanaam gi nga xamante ne moom bu ñu waxee julli maanaam liy wërwërloo ci julli juróom yi ak maanaam dool gisoon nañ ko ci kitaabu salaa ak kitaabu mawaaqiitu salaati ak kitaabul azan naka noonu gis nañu li nga xam kitaabul azan gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu julli ajjuma ci kitaabul jumaa ak beneen yi nga xamante ne ñoom ñooy wërwërloo ci yenn xeet julli yi nga xam ne ñoom ñoo gën a jagoo comme yi nga xamante ne moom mooy salaatul fi gisoon nañ ko ci kitaabu xaw xawf wala boog ñu noxe ko abwaabu salaatul xawf naka noonu gis nañu kitaabul iidayni ak kitaabul witr nga xamante ne yooyu yëpp ay julli la yoo xamante ne yu ñu yoonal la waaye ñu nekk ay sunna yoo xam ne dañ koo feddali mu nekk ay sunnatun muakkada léegi nag léegi nag ñu daal di ñëw ci beneen xeetu sunna boo xamante ne tamit moom sunnatun muakkada la ci li nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu lañ koy leerale moom mooy kitaabul istisqa maanam kitaabul istisqa bunt bu téere bi maanaam mooy kitaabu téere la boo xam ne day wax al istisqa ci wàllu baaw naan li nga xamante ne moom la kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa di wax bismillahir rahmanir rahim kitaabul istisqa maanaam euh, fii nga xamante ne euh, li nga xamante ne moom mooy euh, téere bi ni nga xamante ne noonu la loolu lay wax bu naan kitaabul istisqa mi ngi ci namm maanaam baaw naan ngir ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wàcce téere mu maanaam mu wàcce taw li nga xamante ne nag moom mooy Euh, lii ñëw ci euh, riwaaya bi nga xam ne moom la al lii solo moom mooy moom amul basmala boobu nga xamante ne moom la am amma li nga xamante ne tamit euh, mom wala bu amu ko ci kanam amu ko ci ginnaaw li nga xamante ne tamit moom la riwaayatul Hamawi ak Kushmayhani ñoom ca kanam la la la maam amut ci kanam du tout maanaam amul ci kanam amul amul ci ginnaaw waaye ci kanam la nekk euh, naka noonu euh, kitaabul istisqa maanaam moom la al euh, asi al asili rahimahullahu taala moom noonu la ko indee kon ci riwaaye ñeneen ñi moom moo am bismillahi irrahmani irrahim kitaabul istisqa maanaam kitaabu téere la boo xamante ne dafay wax al istisqa ci wàllu baaw naan comme li nga xamante ne tamit noonu la ñu waxee woon maam leeral leeralal nañ baatu téere li nga xamante ne moom lañ ci jublu te téere maanaam buñ ko waxee fii maanaam moom mooy lamboo ak ay buntu ñuy abwaab buntu yi ñoom ñooy lamboo ay fusuur comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne moom mooy al istisqa maanaam mooy baaw naan maanaam forme bi nga xam ne moom la am mooy istifaal maanaam euh, istifaal mooy forme bi mooy euh, mooy maanaam mi ngi jóge ci as maanaam moom wala bokk mu as-saqyu maanaam moom mooy euh, talabul euh, talabu saqyu maanaam talabu saqyul ma loolu moom mooy euh, istisqa maanaam mooy sàkkoo ñu daal lay nandal ci ndox loolu moom mooy al istisqa loolu borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañ koy indi Euh, ngir euh, di leeral ni dafa am ay julli yoo xamante ne wala boog ay ñaan yoo xamante ne dañuy wër-wërloo ci mbir moomu te it bu fekkente ne taw dafa wàccul ci toog lu yàgg wala boog ñu day nekk ci jamono joo xamante ne nit ñi dañoo soxla naan maam dañoo soxla ndox te amuñu fenn foo xamante ne moom la ndox amee ci li leen wër bu boobaa dañuy daal di mën a ñaan ñaan googu naka noonu ñu julli julli googu nga xam ne moom la ñuy wax julli baaw naan. li nga xamante ne nag moom mooy euh, ci loolu mooy istisqa ci wàllu euh, li ñu tuddee ci wàllu euh, lugha maanaam lughatan moom mooy talabu saqyu minal ma wala boog talabu saqyul ma wala boog talabu suqya maanaam ñaar yooyu bu la neex nga wax ci maanaam yii bu la neex nga wax ko moom mooy sàkku nandalu ñu nandal la ama li nga xamante ne nag moom mooy ci wàllu sharia moom mooy euh, talabu suqya min allahi taala inda husulil jadbi ala wajhin mahsus maanaam euh, li nga xamante ne ci beneen ci beneen waxin moom mooy indal xaaja loolu maanaam moom mooy su fekkente ne mooy nga sàkku nandal gu tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala fekk da ngaa aajowoo maanaam ñu nandal la fekk ba maanaam daf bekkoor dafa am wala book foo xamante ne nit ñi dañoo amul ndox bu ngir ñu sàkk ko ci seen borom subhaanahu wa taala mu nandal leen ndox euh, fekk aajo gi daf fee am wala boog ñu nekk ci ay xat-xat loolu nag moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci li nga xamante ne moom mooy acte bi waaye laataa loolu ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy lii wërwërloo ci wàllu baaw naan ne sunna la boo xamante ne sunna yenente yi la woon alayhim asalaatu wassalaam ngir ne xeet yëpp dañoo am loo xamante ne bu amee maanaam ñoom ñëpp dañ cee am faw am ay doxalin yoo xamante ne dañ ko ci amee mooy masalan tey buñ boo xoolee masalan saltige yi wala yenn euh, séeréer yi wala joolaa yi maanaam ci jamono yu yàgg ya ah nga xamante ne ñi ci nekkut ci lii nii l'islam hatta sax léeg-léeg da nga ciy gis yenn ceddo yi maanaam dafa am ñoom ay anam goo xamante ne noonu la ñuy def noonu la ñuy baaw naa ne maanaam tey bu tawul am na ñoo xamante ne masalan euh, ay cours la ñuy ci boo demoon tey par exemple Casamance da nga ko gis maanaam nga xamante ne daanaka dañuy jël ay cours ak ay gënn maanaam di dëbb wala boog ñu teg juutal euh, kuur gi teg teg ko am lu ñu teg ci kaw ay xeet yu mel noonu maanaam ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ne ay xeet yu la ay doxalin yoo xamante ne ñoom noonu lañ def ngir mu taw am ñoo xamante ne yeneen maam dañuy wër di tëgg di fecc di way ak yu mel noonu loolu nag mu nekk kon ay mbir yoo xamante ne ci réew moo dem maanaam ak maanaam ñi nga xamante ne rawatina ñoom ñooy ñu njëkk ñi ñoom dañ daan am ay xeeti doxalin yoo xamante ne moom moo daan tax ba bu tawulee ñoom ñu daan ne ah nañ def nangam su ko defee mu daal di taw te it euh, loolu nag. moom moom mooy moom moo am waaye ci l'islam maanaam ci diini yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wàcce ci yeneen yi alayhimu salaatu wa salaam dafa am ñoom xeet boo xamante ne moom lañu koy defee moo tax du ñoom ñëpp moo tax ñoom nag li nga xamante ne moom lañ koy defee buñ leen xoolee moom lay wër-wër lool ci jéggalu borom bi subhaanahu wa taala ak ci tuub delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala comme li nga xamante ne noonu lañ ko jàngee léegi li nga xam ne moom la yenent yàlla Nuh alayhi salaatu wassalaam waxoon bimu naan wa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursilis samaa alaykum wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara lool mu ne borom bi subhaanahu wa taala muy nettali ci yent yàlla Nuh alayhi salaatu wa salaam li nga xamante ne moom la waxoon nit di tamit mu ne daf ni leen istaghfiru rabbakum sàkku leen jéggal seen borom subhaanahu wa taala ndax innahu nak moom borom bi subhaanahu wa taala kaana mosul deñ te du deñ di nekk ghaffaara bi nga xam ne moom mooy aji jéggalaa kon loolu de soo ko defee yursilu samaa alaykum midraara bu boobaa dana wàccal taw ci maanaam mu tukki ci asamante muy dotteeku wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin te dana leen tëbb dolli leen ci ay alal ak maanaam ak ay doom wa yaj'al lakum jannatin bu ko defee mu defal leen ay tool wa yaj'al lakum anhaara su ko defee itam dana leen defal ay dex maanaam ngeen gis ni kon maanaam xeetu ndox yi ak maanaam di ngeen am ndox mu tukkee ci kaw waaye da ngeen am tamit ndox moo xamante ne dex la buy wal maanaam loolu yëpp dangeen ko am ba dootoo leen ñàkk ndox loolu yëpp di ngeen ko am kon bu boobaal ñu daal di gis ne jéggalu borom bi subhaanahu wa taala ak dellu ci moom mooy li nga xamante ne moom mooy cosaan ci loolu comme li nga xamante ne tamit noonu la ko yent yàlla huur alayhi salaatu wassalaam waxe daf ne wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin mujrimin mu ne yow sama nit ñi la leen wax mu ne yaa qawmi eh way yéen sama nit ñi eh way istaghfiru rabbakum da ngeen sàkku njéggal seen borom subhaanahu wa taala summa tuubu ilayhi topp nag ngeen delluwaat dellu ngeen tuub delluwaat dellu ci moom maanaam loolu de soo leen ko defee yursili samaa alaykum midrara maanaam dana leen wàcceel ci asamaan fi maanaam ay taw yoo xamante ne day dotteeku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum te dana leen yokku doole ci kaw kaw doole gi nga xamante ne moom ngeen am loolu kon li nga xamante ne euh, mun ne moo tax mu ne wala tatawallaw mujrimin ay eh, waaye bu leen delluwaat dellu du mooyu di nekk ñoo xam ne te way jomba jaamu lañ maam nekk ñoo xamante ne ci ay bakkaar la ñuy dëkk bu leen def loolu loolu kon dañ ciy daal di gisee ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ci alayhimu salaatu wassalaam dañ daan nekk ñoo xamante ne dañ daan sàkku li nga xamante ne moom mooy lañ daan baaw naan maanaam te ñoom dañoo jàngaloon seen xeet yi ni nga xamante ne noonu lañ koy defee te bokk na ci li nga xamante ne moom la alquran nettali ne am na yeneen yeneen ci yoo xamante ne ñoom it baaw naan nañu alayhimu salaatu wassalaam ku mel ni yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'aala waxe wa iz istasqaa Muusaa qawmahu faqul nadrib bi'asaaka al-hajar maanaam bi nga xam fàttalikul bi nga xamante ne yeneen ci yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam dafa sàkkoo baaw naan maanaam euh, maanaam xeetam bi dañ ko sàkkuloo baaw naan maanaam ne ko nanga ñu ñaanal mu ne ñun ñu wax ko lool mu ne faqul nadrib bi asaaka al hajar ñu ne ko jëlal sa yar wi nga daal koy dóor li nga xamante ne moom mooy euh, xee li nga xamante ne moom mooy xeer loolu kon moom mooy tax ne loolu day wane ne yeneen ci yi alayhi salaatu wassalaam dañ ko daan baaw naan li nga xamante ne nag moom mooy suñu yeneen. sallallahu alayhi wa sallam baaw naan gëm doon baaw naan gisoon nañ ko ci hadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ci kitaabul jumu'a bi nga xamante ne moom la waaja ñëwoon kaw kaw bi ñëwoon ne ko ña ngay ña ngay waaja alku ñaanal mu daal di taw mu daal di yëkkati yàlla bor loxoom ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu daal di taw ci saa si balaa muy wàcc minbar bi loolu tamit ñu gis ne loolu tax na sax ba boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci li nga xamante ne moom mooy baaw naa ndax am na julli guñ ci war a julli waaw wala déet loolu tamit daañ ko leeral léegi insha allahu taala te ci biir téere bi am na tamit yeneen bunt yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dañu ko indi ngir leeral tamit biir yooyu beneen biir bi nga xamante ne tamit moom moo aju ci wàllu euh, baaw naan maanaam dafa nekk kon loo loo xam dafa dafa dafa nekk loo xamante ne tey imam al Bukhari rahimahullahu taala bu waxee kitaabul istisqa buntu maanaam téere bii nga xamante ne dafay wax ci wàllu baaw naan dafa am ay mbir yoo xamante ne moom la ci nam ma leeral bu njëkk bi moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci jaamu yàlla yi nga xamante ne moom la nit ñi war a def su fekkente ne taw maanaam dafa gëj am maanaam ñu daal di sakku li nga xamante ne moom mooy ndox wala mu nekk tam ñu nekk ci bërëb boo xamante ne amuñu ndox masalan ñoo xamante ne dañuy nekk ci géej ga maanaam amuñu ndox ñu ñu ñu ñu nekk ci ci ci xat-xat wala boog ñoo xam ne dañuy nekk ci benn désert ci benn sahara boo xamante ne tamit amul ndox te it ñu nekk ci coono ak yeneen ak yeneen yu mel noonu li nga xamante ne tamit wala boog ñu nekk ci jamono joo xamante ne taw bi dafa gëj a am te it jur gi ñu ngi daal di alku wala boog gàncax gi mi ngi nii di yàqu mbay maa ngi nii di alku loolu bu fekkente ne dafa am dafa am tamit xeetu euh, jaamu yàlla goo xamante ne moom la ñu yoonal loolu nag jaamu yàlla yi la cay wërwërloo loolu moom mooy benn bi nga xamante ne moom la ci namm maanaam mooy julli gi ñuy julli ak ñaan gën cee ñaan ak xutba gën cee xutba ah ak yi nga xam ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy loolu mooy bu njëkk bi ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom la ci indi moom mooy sabab yi nga xamante ne ñoom ñoo war a tax nit ñi sàkku maanaam baaw naan mën a am maanaam loolu tamit te moom mooy soxla gi ñu koy soxla loolu muy ñaareelu xadis yi maanaam ñaareelu mbir yi nga xamante ne xadis yi muy indi fii maanaam loolu mooy ñaareelu objectif bi nga xamante ne moom la ci am beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, li nga xam ne moom la ci indi moom mooy bërëb yi ñu ko mën a defee ak bërëb yi nga xamante ne maanaam lan yan bërëb ak yan waxtu moom mooy yi nga xamante ne ci la ñuy baaw naan loolu tamit dana indi ay xadis yoo xamante ne dañuy tëkkale loolu ñeenteel bi nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, lii wër-wër loo ci bi nga xamante ne day maanaam muy leeral ne lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu taw ak li nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu maye loolu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala la aju ajuwul ci mbindeef te li nga xamante ne tamit loolu mooy am soo loolu amee tamit dafa am ay nit ñi war nañ koo xoolee bëtu gërëm yàlla sant yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye tamit war nañ koo xoolee bëtu ragal li nga xamante ne moom mooy conséquences yi mën a indi lu demee nekke masalan mu daal taw bi ëpp maanaam mu daal di indi ak mënd wala boog mu nekk loo xamante ne day alagaate comme ni nga xamante ne loolu la dale woon ñi nga xam ne ñooy nitu yent yàlla nuuxi alayhi salaatu wassalaam comme ah, yent yàlla huud yi bo alayhi salaatu wassalaam ak nitu yent yàlla nuuxi ak firawna ñoom ñëpp da ngay gis ne masalante yent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam ah, Euh, comme ni nga xam ne fa an anzalna minas samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal maa'u ala amrin qad qadir noonu la ko alquran waxe ne na fa wàccee ñu wàccee ci asamaan ndox moo xamante ne moom mooy taw ba pare ñu daal di ballu li nga xamante ne moom mooy Euh, euh, suuf si ndox ma ca nekk ñoom ñaar ñu daal di daje bañ dajee nag loolu moom moo indi mënd mu mag mi nga xamante ne moom moo alagoon ñi nga xam ne ñooy nitu yent yàlla nooxe alayhi salaatu wassalaam amma yent yàlla hudi ñoom seen nit ñi bañ nga xamante ne ñoom la ñu gisoon niir yi fa lamma ra'ahu aaridan mustabtiran awdiyatahum qaalu haadha aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al qawma al mujrimin maanaam ñoom loolu moom moo leen dal bi nga xamante ne ñoom la ñu gisoon ci seen xur yi maanaam niir yi commencé ñëw ñu ne hada aaridun mumtiruna yii de ay niir la yoo xamante ne mi ngi ci suñu gox yaa daf ñuy tawal nag waaye déedéet ñun ak ah ah mbir mi demewut noonu bal li fi nekk mooy huwa mastajaltum bi lii mooy li ngeen doon yàkkamte naan ko soo amee doole ta ñëwal ëtë ah du ëtë euh, euh, euh, yàlla bi ngay wax daal am na doole daal ñu duma maanaam lii moom moo leen di indi te moom moo leen nar a dal te mooy lan riihun fiihaa azabun alim ngelaw loo xamante ne mbugal mu tar moo ca moom moo tax jullit bi di war di bàyyi xel li nga xamante ne yooyu moom mooy am comme ni yenente bi meloon sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne su gisaan ngelaw da daan da daan da daan da daan ànd ak mbégte waaye da daan ànd ak tamit ak tiit ak ak ragal ak ak ak njàqare maanaam ngir ne da daan xam ne ñaar yëpp mën na nekk moo tax mu daan wax allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu rihan yàlla nga def ko mu nekk ay ngelaw comme ni ngay waxee ci alquran saa yoo waxee ar riyah maanaam jàmm la waaye su waxee riih rek maanaam maanaam daal di koy def au singulier rek musiba la mu ne yàlla kon nag def ko ay ngelaw comme ni nga koy waxee ci sa alxuraan waaye bul ko def ngelaw gi comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ngelaw gi nga xamante ne moom moo alagaate loolu tamit mu nekk kon loo xamante ne mbir la yoo xam ne suñ ko gisee rek nit ñi dañoo war di bàyyi xel ne ah ngelaw lii de mën naa nurul ak jàmm ndekete musiba la léeg-léeg taw mu nekk loo xamante ne day nekk musiba ci nit ñi léeg-léeg taw mu nekk tamit lu ci ëpp loo xamante waaye loolu yëpp li nga xamante ne moom la ñuy gis daal moom lay wër-wër loo mooy ne euh, ci tuub ak dellu ci borom bi subhaanahu wa taala la mbir yëpp aju loolu nag bokk na ci objectif yi tax maanaam yenn xadis yi imam al-Bukhari indi ko rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mboolem yenente yàlla yi mu salaatu wassalaam dañuy digal seen nit ñi ne leen boo leen dee baaw naan na ngeen jéggalu yàlla te na ngeen tuub delluwaat ci moom loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax ba taw bi du wàcc maanaam kon beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, kon man mat naa bàyyi xel xel foofu loolu da ngay gis borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax naan huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun maanaam daf ne ci aaya yooyu wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid moom borom bi yéen moom borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy kii nangu tuub ci jaamam bi te moom mooy jéggale di jëllal li nga xamante ne moom mooy ñaawteef yi te moom xam na li nga xamante ne moom ngeen di def waaye daf wax ne moom tamit moom mooy ki nga xamante ne ci sourate Shura ci aaya mu daal ciy teg ne wa huwa daal ne huwa huwa alladhi yunazzilul ghaytha ci wàcceel wàccee maanaam liy xettale te moom mooy ndox mi nga xam ne moom mooy ndoxum taw bi nga xamante ne moom mooy xettale waate maanaam nga gis ne ndoxum taw moom mu ne wa yan wa yansuru rahmata maanaam mu daal di Euh, euh, euh, mu daal di def maanaam daal di daal di tasaare li nga xamante ne moom mooy yërmandeem comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee maanaam ngelaw yi mu daf ni bushran bayna yaday rahmati maanaam mu nekk ak mbégte boo xamante ne day waral day jiitu li nga xamante ne moom mooy ak yërmandeem wala ci yeneen jàng ni musran bayna yaday rahmati maanaam muy tasaare. muy tasaaroo ngelaw yi di tasaaroo bu ko defee mu jiitu nekk loo xam ne day wane ne yërmandeeg yàllaa ngi waaj a wàcc di tasaaroo te moom mooy taw bi kon ñu gis ne taw yërmandeeg borom bi la subhaanahu wa moo tax loolu nag Mm, loolu dafa yunazzul ghaytha min ba'di ma qanatu te loolu muy ndox moomu di wàcc di xettaliwaate ginnaaw ba nit ñi amee yaakaar gu tas la maanaam ginnaaw ba nga xamante ne nit ñi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo yokkat maanaam nekk ñoo xamante ne jàpp nañ ni fi mu toll musiba dal na leen wa yansuru rahmata yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala jaare fa tasaare yërmandeem maanaam loolu day tegtale ne képp ko maanaam kon loolu mbir la moo xamante ne bu amee ci mbir mbindeef yi maanaam dafa war a yar nit ñi ñuy war di delluwaat di delloo seen xel ci borom bi subhaanahu wa taala waaye naka noonu bu taw bi dee wàcc tamit ñu daal di bàyyi xel ne lii mën na nekk yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala waaye mën naa nekk bu gën mu nekk loo xamante ne maanaam day maanaam day yàq te loolu tamit muy borom bi subhaanahu wa taala ci jëmmi mbir mi moom moo ciy def lu ko neex di ci jariñe di ci loraate comme li nga xamante ne loolu la ko ñu bëree bëri gisee ci réew yu bëree bëri bëri maanaam di gisee ne léeg-léeg taw bi wàcc ñu jàpp ne taw baa ngi wàcc léegi alhamdulillah gàncax gi dana sax mbay mi dana baax nawet bi dana naat wala yu mel noonu waaye faf mu am ñoo xamante ne seen kër yi yàqu na seen alal bi yàqu na ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp nag li nga xamante ne moom mooy ngir mën a mucc ci yooyu yëpp mu a mucc tamit ci loolu yëpp ci ci euh, ñàkk ndox mi faw ñuy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala di toroxlu ci moom di ci dellu loolu moom moo tax bunt bi nekk bunt boo xamante ne bu am solo la maanaam ñu ban di baaw naa ne comme ni nga xamante ne noonu la ko ceddo yi di defee a caaxaankat yi ak ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla gëmuñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari kon nee na kitaabul istisqa li nga xamante ne moom mooy kon téere bi nga xam ne moom mooy waxee ci wàllu baaw naan li nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral fii moom mooy baaw naan maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci li nga xamante ne moom mooy atteem ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama te ñoom ñooy fuqaha us maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila maanaam fuqaha xanafi yi bokk ak Shaafi'iyya yi ak Hanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ak dañoo wuute fuqaha Maaliki ci waaye ci mbir mu sew la maanaam ci gàttal daal li ñu njëkk a wuute moom mooy ndax julli dana ci am waaw wala déet li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim kon ñu ñëw ci julli gi ci jëmmi boppam ndax dana am waaw wala déet fuqaha xanaa xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñaari gis-gis lañ ci am gis-gis benn bi moom mooy gis-gisu imam bi imam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi rahmatu min allahi wa ridwan moom dafa jàpp ne du'a maanaam rek la maanaam ñaan rek la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan lañ toxal ci moom ne doon na ko def kon julli gi moom nekkut loo xamante ne lu ci am la képp koo xamante ne bëgg nga julli nag bu gaa yi dajaloo ne dañuy baaw naan mën nañoo julli ñoom ñii benn benn benn benn loolu day daal di nekk kon loo xamante ne euh, maanaam dafay dagan kese maanaam ci jawaaz rek la nekk waaye lii na moom mooy ñaan gi ñoom kon ñoom moom noonu la ko gisee amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñaari àndandoo yi mooy euh, Yaqub euh, Yaqub ibn euh, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari ak Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullah alayhima ak ñeneen maanaam ñoom li nga xamante ne moom la ñu gis ñoom ci gis-gis gi ñu am. mu nekk kon gis-gis tamit ci yenn ci fuqaha hanafiyya yi tamit rahmatullah alayhim mooy gis-gis gi nga xamante ne moom la jumhur am mooy ne lan mooy ne julli mën na caa nekk te bu boobaa kon li nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'iyya yi ak Hanafiyya yu ak ak ak ak Hanabila yi plutôt Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli baaw naan sunnatul muakkada la maanaam loolu mooy gis-gisu tamit Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani rahimahullahu taala ci Hanafiyya yi maanaam kon ñoom dañoo jàpp ne sunnatul muakkada la comme ni nga xamante ne noonu la julli Euh, witar nekkee sunna mu akkada comme ni nga xamante ne jullit ñaari eid yi noonu la ñu nekkee sunnatu mu akkada amma ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy fuqaha euh, euh, maanaam maliki yi kon rahmatullah alayhim ñoom ñoo ci def ñoom dañoo gis ne ñetti cas de figure la amee mu am cas de bi nga xamante ne day nekk sunnatul mu akkada am cas de figure boo xamante ne day nekk man mandub am maanaam muy sunna ñoom li ñuy wax sunna muy man mandub lu ñu sopp mu am cas de figure boo xam ne mu baax rek lay doon comme comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey rahmatullahi alayhim cas de figure bi nga xamante ne ci lay nekkee sunnatul muakkada moom mooy fi nga xamante ne nit ñi dañuy toog nekk ci dëkk bi ba pare amuñu ndox mu ñu taw maanaam amuñu ndox tawul mu gëj taw gàncax gi di waaj a ak yu mel noonu boobaa dañ naan ah lii Ah, bëgg nañ mu taw ñu daal di dajaloo daal di julli li nga xam ne moom mooy julli baawu naan ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, ah, beneen cas de bi moom mooy fi nga xamante ne ci lay nekkee man mandub mu nekk loo xam ne sunna la boo am lu ñu sopp bu boobaa li nga xamante ne foofu la koy nekkee moom mooy su dekkee beneen dëkk ñoom ñoo ni leen ah ñun de gëj nañoo taw de. wala ñun de nekk nañ ci coono nekk nañ ci xat-xat wala boog ay nit ñoo xamante ne dañoo nekk ci géej gi te amuñu ndox wala boog ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay xat-xat yoo xamante ne amatuñu ndox ñooñu nag bu boobaa nit ki daal di jóg ñoom ñu daal di jóg dajaloo ngir mën a ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngir mu may leen ndox ñooñee loolu mooy li nga xamante ne moom mooy lu ñu sopp ci ñoom maanaam te loolu li tax mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala tataawanu ala al ismi wal udwani wa ma'siyati rasul na ngeen di jàppalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen jàppalante ci noonoo ak li nga xamante ne euh, mooy euh, ci ci ak noonoo ak mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi tamit moom mooy comme li nga xamante ne noonu la ko alko noonu la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne euh, masalul muslimu kal dani masalul muslimina fii tarahumihim wa tawaadudihim wa ta'aatufihim kamasalil jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu saa'irul jasadi bis-sahri wal hamaa ni nga xam ne noonu la jullit ñi mel daal seen biir ci seen yërëmante gi ci seen ñeewante gi ci seen soppante gi moom mooy ne comme benn jëmm kese la su benn amee benn cër boo xamante ne day métti bi yeneen yaram bi yëpp daal di am tàngoor ba pare daal di am werek cek maanaam loolu tamit moom mooy li nga xamante ne Euh, moom moo tax ba kon yeneen jullit maanaam julit ñi képp koo xamante ne nekk nga ci situation yu nga noonu mu nekk lu ñu sopp yeneen julit ñi dajaloo ci seen dëkk yi ñoom ngir ñaan borom bi subhaanahu wa mu tawal la foofee loolu moom mooy bi nga xamante ne moom mandub la yëggul ci niveau yi sunnatul muakkada waaye nag loolu moom mooy su fekkente ne maanaam ñaanal gi ñu war a gi ñu leen di war ñaanal loolu dañ ci teggi comme ni nga xam ne noonu la ko ñoom imam al-Awzaa'i ak imam ash-Shaafi'i di waxe rahmatullah alayhima maanaam dañ ciy teggi ni nga xamante ne ñoom ñooy mooykat yàlla yu mag ak nitu bidaa yi maanaam caaxaankat yu mag yi ak nitu bidaa parce que ñooñu su leen dee ñaanal maanaam loolu xëy na ki xamul day jàpp ne kon ñii ci liñ ne baax na maanaam kon lool moom moo tax ñoom ñu leen ci bu dindi am na ñi nga xam ne ñoom ñuy ahlu zimma mooy yéefir yi nga xam ne dañoo nekk ci biir jullit ñi waaye amuñu ñoom problème waaye ñu nekk di dundaloo ñoom dund bu jàmm ba pare di dund ci réew moo xam ne ay jullit ba ne ñooñu tamit bu ñu leen ñooñu tamit bu ñu sàkkoo ñu ñaanal leen wala ñu nekk ci yenn xar yi mëneef na leen a ñaanal waaye li aju ci wàllu adduna allahumma ba mu def li nga xamante ne moom mooy ñu ñaanal leen ay mbir yoo xamante ne ay affaire comme yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na dem àjjana ak yu mel noonu comme masalan ñu mel noonu waaye bu dul loolu rek maanaam nga ñaanal ko bu xanaa borom subhaanahu wa ta'aala tuubal ko delloo ko ci diina ji ak yooyu ci tekkantel boo xam ne daal ko gisi ji inshaa allahu taala ci hadith yi ñu jëm waaye su dul loola rek li nga xamante ne moom mooy euh, foofu ñaan bi ñu war a ñaan rek moom mooy ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, maanaam mënuñ leen a ñaanal yàlla dindi leen ci xat-xat yi wala ci coono yi ak yu mel loolu mënut na koo ñaanal yéefir yi nga xamante ne ñooy dundaloo ak jullit ñi te teguli maanaam te nekkuñu di xeex ak ñoom maanaam ñooñu ngir ne ñooñu amul kenn koy xalaat ne ci liñ ne baax na allahuma ba mu def jamono ju mel ni suñ jamono ji nga xamante ni ñu bari ci awaam yi xàmmeetuñu ñu ñoom jàpp nañ ni julli ñu yéefi yëpp benn la lépp benn la et nit ki moom yàlla xolam la koy fay te ñoom li ñuy wax yàlla xolam la koy fay gëm yàlla ak yeneen ci bi bokkul ci maanaam bokkul ci li xol li baax ci xol maanaam loolu gis-gis la bu ñaaw a ñaaw boo xamante ne xaw ma nan la ko nit ñi mën a xalaate maanaam li nga xam ne mooy li gën a daraw mooy ñàkk gëm yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu bokkuñu ko boolewuñ ko ci xol bu rafet maanaam eh, te ñoom jàpp nañ ni yàlla xol bu rafet lay fay maanaam yàlla nañu yàlla sàmm li nga xamante ne kon eh, moom bu dee loolu moom mooy ñaareelu kaa bi bi nag bi nga xamante ne day nekk rek loo xamante ne eh, mu baax la lu dagat la mooy su fekkente ne dafa war a dañoo dañuy sàkku mu taw waaye maanaam dafa fekk ne taw na waaye la taw xëy na maanaam ñoom jàpp nañ ne war nañ bëgg nañu ñaan mu gën a taw encore loolu maanaam ngir mu gën a yaatu ngir mbir mi gën a ëpp njariñ loolu moom moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñetti kaa yi nga xamante ne moom la fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim gis ci maanaam muy ñetteelu kaa bi moom lañ gis ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu baaw naan léegi imam al-Bukhari rahimahullah daal ne baabul istisqaa wa xuruji nabi sallallahu alayhi wa sallam fil istisqaa baabu buntu bi moom mooy wax bu ci wàllu al istisqa maanaam mooy baaw naan wa xuruji nabi ak génn gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn fil istisqa ci sax ci baaw naan lii tamit maanaam ñaari mbir ñoom ñoo ci amee bu njëkk bi moom mooy day leeral ne baaw naan lu ñu yoonal la maanaam ci sharia comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee beneen bi ci def moom mooy day wane ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ngir dem muy baaw naa ni maanaam loolu tamit maanaam génn na dem ba ci àll ba te loolu moom mooy li ëpp ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom yoonal nañ loolu ànd nañ ci ne mën nañu génn dem di baaw naan maanaam dem ci àll ba am ma bërëb yi nga xamante ne moom mooy li gën fi ñu ko mën a defe moom mooy ci euh, génn bi ci dëkk ba maanaam buñ génne ci àll ba ndand foy foy bu mag gi loolu moom moo gën maa ngir ne lan ñëpp la ñuy génne ngir ne euh, ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa am wàllam maanaam xattaa xale yi nga wala boog ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy mag ñi maanaam ak ñi nga xamante ne ñoom léeg-léeg am na ci borom xam-xam rahmatullah ñoo xam ne boole nañ ci jur gi maanaam ngir ne ñooñu tamit euh, léeg-léeg mën nañoo amee baaw naan maanaam mën nañoo ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ngir ne yàlla mën naa xool ci ñoom daal di wàcce taw ak li nga xamante ne ñoom ñooy xale yu ndaw yi ñoom ngir ne ñoom amaguñu bàkkaar am na jigéen ñi nga xamante ne ñoom ay maanaam ay njagamaar lañ waaw ñooñu nag li nga xamante ne moom la ñuy wax ci ñoom mooy ne ñooñu nekkut maanaam jënn gi nekkut loo xamante ne lu ñu yoonal la ci ñoom maanaam bu ñu ngir ne dañuy ragal fitna am parce que tamit génn bi ñuy génn ci baaw naan képp kuy génn di dem ci baaw naan dafa am mbir moo xamante ne tamit war nga koo bàyyi xel mooy toroxlu gu mat gi nga xam ne moom nga war a toroxlu ci sa borom subhaanahu wa ak wommatu bi nga xamante ne moom ngay wommatu ci moom ak dafa am ay teggin yoo xamante ne dañ koo amee lu mel ne maanaam sopp nañ imam bi wax ne wala boog euh, am na ci fuqaha maliki rahmatullah ñu ne kenn ku ci nekk war nañ lay war a bàyyi nga defal ko sa bopp maanaam mooy ñu woor ñetti fan laataa ñuy dem maanaam ci ñeenteelu fan ba ñu doog a dem baaw naan bi am na nag ñi nga xam ne ñooy fuqaha o hanabila yi rahmatullah ñoom dañu ne déedéet maanaam ci ñetteelu fan bi maanaam ci bis bi ñuy mujjee woor maanaam ci la dem maanaam ngir baaw naan a ah, bi loolu mooy benn mooy koor gi maanaam ngir ne nit ki bu wooree ba noppi wala boog suy woor ma dañuy yaakaar ak li nga xam ne moom mooy ak njéggalu borom bi subhaanahu wa taala ci moom naka noonu dañuy yaakaar ci moom ak nangum ñaan beneen bi ci def moom mooy saraxe kenn ku ci nekk xool loo mën a saraxe rek nga daal koy saraxe laataa yu génn di dem di baax naan ngir ngir ne di xëcc yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala te naka noonu tamit bokk na ci teggi ni mooy ñu bañ a sol ay yëre yi nga xam ne mooy ay yëre yu bees ak yëre yu rafet maanaam comme ay marques yu mag yi comme ni gars yi di def maanaam yooyu déedéet maanaam génn di baaw naa ne de waroo cee am benn intention bu ñaaw bu xam ne day laqatu ci ginnaaw maanaam ñu ne masalan nañ génn dem baaw naa ne nga gis koo xamante ne day sol yenn yére yu rafet yu ngir am ñu mën a doser waala ci yoon ak yu mel noonu loolu dëppoowul ak baaw naan li nga xamante ne moom la dëppoo maanaam li nga xamante ne moom moo la laaj mooy nit ñi sol solo colu boo xam ne day modeste humble maanaam loolu moom mooy beneen bi ci def beneen bi ci def tamit moom mooy ñu bañ a teg ay parfum waaye nag sopp nañ masalan ñu sangu farata ak yu mel noonu waaye parfum bi déedéet loolu tamit ñu daal génn kon ca àll maanaam ca àll dem maanaam ngir mën a ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu daal di euh, wàcce taw bi nag moom euh, mu ne nag qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn qaala haddasanaa Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ibn euh, Sa'iid as mu ne Abdullah ibn Abi Bakr muy ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Hazmi rahimahullahu taala muy Abu Muhammad wala Abu Bakr bokk ci fuqaha Madina yu mag yi rahimahullahu taala ci jamonoy ñoom maanaam euh, nga xamante ne maanaam moom sëriñu imam imam ibn Ishaq la rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xamante ne mooy boromu magazi bi maanaam mooy euh, sahibul maghazi maanaam moom imaam la tamit ci maghazi yi maanaam euh, moom euh, Abdullah ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm nekk doom ci Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari bi nga xamante ne moom moo bokk ci fuqaha sab'a yi moom mi ngi génn adduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon qaadi te madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Abbad ibn Tamim moom tamit euh, gisoon nañ ko al-Mazini an ammihi mu jëlee ci bay taxam te moom mooy Abdullah ibn Zayd al ansa al mazini euh, al ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala moom mu ne xaraja génn na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yastasqi di woon baaw naan maanaam dañuy wax yastasqi maanaam moom mooy talabu suqya maanaam naka noonu dañuy wax ak talabu saqi maanaam te ak suqya maanaam comme saqa ak asqa ñoom maanaa bi benn la comme ni nga xamante ne loolu la ko lu ëpp ci borom xam-xam yi waxee rahmatullahi alayhim donte am na ci ne moo tax comme ni nusqikum mimma fi butun batuniha am dañ koy jàngee nasqikum mimma fi butuniha maanaam ci alquran moo tax ñaari njàngi yooyu yëpp am na ci naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy am na tamit ñu ne euh, saqa saqa moom mooy comme masalan euh, mooy nandal maanaam jox la nga naan maanaam nandal la asqa moom mooy euh, sottil la ko ci ndax nga naanal ko sa bopp loolu ñaari yooyu borom xam-xam yu kon noonu la ñu wutee ci baat boobu mune ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon génnoon na di baaw naanu mu ne waxaw wala mu daal di wëlbati rida ahoo euh, li nga xam ne moom mooy ridaa mooy yére bi ci kaw maanaam mu daal di koy daal koy wëlbati Euh, walbati gi loolu tam dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye li nga xam ne moom la ñu war a wax fii mooy ne boroom xam-xame rahmatullah alayhi wuute nañ ndax ci wëlbati gi ndax dafa nekk loo xamante ne sunna la wala boog dafa nekk loo wala du sunna ni nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullahu taala ci fuqaha maliki ak shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom taxwilu rida maanaam mooy wëlbati googu ñuy wëlbati yéri maanaam rida mooy yéri bi ci kaw maam bu ñu wëlbati ko loolu dafa nekk loo xamante ne lan la sunna la ngir yeneen te bi sallallahu alayhi wasallam def ji ko def amma ñi nga xamante ne mooy imam Abu Hanifa rahimahullah mbooloo mu bari ci xanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne du sunna waaye dafa nekk ne euh, maanaam dafa nekk rek lu dagan maanaam lu mën a ne rek amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha jumhurul ulama dañu ne li tax ñu mën a jàpp ne sunna la mooy xam nañu lan moo tax mu def ko maanaam moom mooy ne boro dafay def lu ñu tuddee tafaawul maanaam euh, dafay gàt nga day gàt nga lu baax maanaam daf dafa dafa dafa gis ne masalan tey su fekkente ne yére bi ni mu ko sole woon léegi da ko wëlbati mu solee ko neneen loolu bu boobaa li nga xamante ne moom moo ci am li muy tekki mooy ne taw mooy ne mooy ne comme maam dafa bëgg borom subhaanahu wa maanaam comme moom ni mu soppee colinam maanaam noo borom subhaanahu wa taala soppee noonu xaalu bi ñu nekkee maanaam le fait que tawut léegi nag mu taw waaye am ma li waaye daal ala kulli xaalin loolu yëpp maanaam mu nekk loo xamante ne tamit borom xamoon kon noonu lañ ci wuute amaan na li ci gën a dëgër mooy ne sunna la comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam defe ngir ne daf koo bëgg comme ni mu nekkee ci xadis bu nekk ci mustadrak bu imam Hakim rahimahullah nga xam ne daf ko bëggoon a yëkkati ci kaw wëlbatee ko ci maam ci kaw jëm ci suuf mbir mi diis mu daal di koy wëlbati lool bu boobaa ñu daal di xam ne kon maanaam objectif bi moom mooy ne euh, daf ko bëggoon a dëgg-dëgg wëlbati googu lu mu namm la sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi hadith numéro 1011 1012 1023 1024 1025 1026 1027 1028 ak 6343 imam Muslim indi na ko hadith numéro 894 ñeenti yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1161 1162 1166 1167 imam euh, An-Nasa'i euh, indi na ko euh, numéro mille cinq cent cinq mille cinq cent neuf mille cinq cent dix mille cinq cent onze mille cinq cent douze mille cinq cent dix-neuf imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante-sept imam Maalik indi na ko xadis numéro cinq cent onze imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi ko doy gis ne wa xadis wa ashaabu kutubu sitta ñu ñëpp indi nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu du'aa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ij'alhaa alayhim siniinaka sinii kii ka ka sini ka ka sini Yuusuf maanaam baabu bunt bi moom mooy du'a an-nabi du'a an-nabi ñaan yenen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom la wax ne ij'alha yàlla def ko maanaam defal at yi alayhim ci ñoom waa Quraysh maanaam ñoom la doon ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala siniina ay at yu jafe maanaam siniina moom mooy euh, euh, maanaam euh, plurielu sana la moom mooy euh, mooy at bu métti wala boog coono gu métti maanaam ngir ne sana fu ko ah, maanaam buñ koy wax fu ko alxuraan jëfandikoo at bu métti la koy jëfandikoo bu waxee aamul nag at bu yomb lay wax maanaam comme ni nga xam ne noonu la euh, yent yàlla no maa mun daa wax ne moom lañ ko yebal mooy alfa sanatin illaa xamsiina ama maanaam junniy at la sana waaye ba mu def ne xamsiina aman juróom fukki rek ñoom ñooy ay at yu neex maanaam nga gis ne euh, comme ni tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasabtum fadharuhu fi sunbulihi maanaam euh, euh, mu ne summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun gis nga maanaam juróom-ñaari at yoo xamante ne maanaam yu métti la yoo xam ne da ngeen di bay rek di di dajale di bay rek di dajale waaye ginnaaw ga dana am ndax juróom-ñaari yu gën a tar encore sab'un shidadun yeneen juróom-ñaari yu gën a tar mooy jamono yent yàlla Yuusufa yi alayhi salaatu wa salaam maanaam juróom-ñaari at yu tar yooyu ci jamono jooju moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon junj li tax nag imaam al-Bukhari rahimahullah indi fii buntu bi te lii mooy liñ la doon wax ne daf lay bàyyi xel loo xel daa iman ne la baaw naan taw bi yàllaa koy wàcce waaye bàyyi xel ne yii wër-wër loo ci loolu yàllaa koy dogal. maanaam moom mooy ne daf lay wax ne la ni nga xamante ne muy ñaari mbir yu mën a tegtale li tax imam al-Bukhari indi bunt bi fii rahimahullah bu njëkk bi moom mooy daf lay xamal ne la ki nga xamant mooy ne jamono yi ni mu mënee métti noonu yàlla ni muy dogale métti maanaam ni muy dogalee mu neex noonu la moom itam di dogalee muy métti loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ni mu daganee nga ñaan yàlla taw wàcce taw maanaam loolu la nekkee tamit maanaam taw boobu mu nekk xéewal noonu la nekkee mbugal ci ñi mu bañ a wàcce ci ñoom taw muy beneen bi am na sax ñetteel moom mooy ne dagan di mu dagan nga ñaan yàlla wàcce taw noonu la daganee ci ñi nga xam ne dañuy noonoo lislaam di leen xeex nga ñaan yàlla bañ a wàcc ci ñoom taw maanaam mu nekk ñetti mbir yoo xamante ne mën na tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi ci fii nii mun a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id Abu Raja al-Balkhi mun a qaala haddathana ibn Abdurrahman moom mooy ibn Abdullah ibn Khalid ibn al-Qurashi al-Asadi mu ne uh, an Abi Zinad mooy al Abdurrahman ibn Hurmuz an araj uh, Euh, Abu Zinad déedéet euh, Abdurrahman ibn Zuhayr mooy A'raj Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu euh, an al-A'raj Abu Abdurrahman ibn Hurmuz Euh, an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra Abdurrahman Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon maanaam xadis bi gisoon nañ ko iza rafa'a su daan yëkkati ra'sahu boppam min ar-rak'ati ci rak'a al-akhira bu mujj bi yaqulu dafay wax naan allahumma yow buur yàlla bi jëturi rafet yi ak melo yëkkati koy anji maanaam yàlla nga musal Ayyaash ibn Abi Rabi'a allahumma maanaam mu ñaanal ko maanaam lii ngir ne jamono ji nga xamante ne la mooy ci la doon ñaanale al mustad'afuna yéena koy fàttaliku ñi nga xam ne ñu leen doon néewal doole ca Makka maanaam boobu mu doon ñaan maanaam mu nekk jullik suba gi nga xamante ne bu daan yëkkati ci rakka bu mujj bi ci la daan ñaanee ñaan yii nii mu ne ya allahumma yo buur yàlla mu jitu rafet yi ak melo yëkkati koy andi yàlla nga musal salamata dina hisab allahumma yow tan buur yàlla mu jitu rafet yi ak melo yëkkati koy andi yàlla nga musal al walid ibn al walid allahumma yow buur yàlla mu jitu rafet yi ak melo yëkkati andi yàlla nga musal almustad'afina ñi nga xam ne dañ leen doon néewal dañ leen di néewal doole minal mu'minina ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ni maanaam loolu nag di nga xamante ne mooy kon li nga xam ne ñoom moo doon dal yéeféeru maanaam maanaam jullit ñu nekkoon Makka te ñoom mënuñu woon a ñëw Madina ngir ne amuñu woon doole amuñu woon ñu amuñu mënuñu woon a bàyyi dara ngir mën a ñëw maanaam ngir xat-xat yi nga xamante ne moom lañ nekke woon ak it noot dañ leen nootoon foofa téye leen fa maanaam loolu mu daal di nekk loo xamante ne moom ko ñu ñaan mu leen di ñaanal ci biir julli mi loolu day tegte ne bu ñu fekkente ne ci yu mel nii la ci jamono yu tartar ak yu mel noonu di ñaan di tuddaale tur loolu nekkut loo xamante ne lu yàqu julli la ci biir qunut gi maanaam lu war a mën a lu mën a nekk la mu ne allahumma yowbuur yàlla bi ci tur yu rafetee ma lay yëgati koy usdud yàlla nga taral wat ataka sax jogati ala mu dar ci kaw mu tar maanaam mooy xeet woowu noonu maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sonal mooy waa Quraysh maanaam mu dar xeet la ci Quraysh ñoo ñi nga xam dañ doon sonal ñi nga xamante ne euh, ñoom mooy euh, ñi doon sonal yi jullit ñi ci jamono jooju mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci tuuri dafa léegi mara yëkkati koy ijaal xaal yàlla nga def leen nga def loolu si nii na maanaam ay at yoo xam ne ka si nii ka si nii yuusuf kéem at yu yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo nekkoon ci jamono yenent yàlla yuusufa mu nekk kon juróomi at yoo xamante ne euh, dafa amoon ak ba ak bekkoor juróom-ñaari at yoo xamante ne dafa amoon bekkoor bu taratar ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, nitu yente yàlla Yuusuf jamono jooja alayhi wa wassalaam waaye nekkutoon rek Misra maanaam dëkk ba moo amoon métit googu waaye dafa wóoroon gën dafa wóoroon adduna bi ba nga xamante ne waa Palestine mooy seen mbokk yi muy waa kër yente yàlla Yaquuba alayhi salaatu wassalaam ci lañ ñëwee woon te ci la yàlla dogale woon tamit mu daal di mën a gisante waat ak mbokkam yi ginnaaw ba nga xamante ne ay ati ati at romboon na te gisu leen mu ne wa anna nabiyya te naka yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na gifaar ñoom gafarallaahu lahaa yàll na gafarallaahu yàll na yàlla jéggal lahaa ñeel ko maanaam wala boog gafarallaahu jéggal na dana jéggal allah bur yàlla lahaa ñeel ko gifaar maanaam moom tamit ab euh, euh, xeet la maanaam kuréel la tribu la boo xamante ne euh, moom ci la abu abu zar al-Ghifari radiyallahu anhu ñoom ci la bokk maanaam ñoom nag dañoo njëkk ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo tuuboon dellu dugg ci lislaam loolu moom moo tax mu ne rifaar mu ne ah ñu ne waaw ghafarallahu laha am na moo tax ci beneen riwaaya bu mu waxee ne lii waxuma ko de yàlla moo ko wax maanaam ne yàlla jéggal na leen maanaam moo tax wax ji donte mën naa jàpp mën ne naa jàpp ne ñaan la waaye ñaan gi ak wax ji benn la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanam moom ak la mu wax affirmé ko benn rek la mu wax wa aslam euh, aslam tamit mooy euh, salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala ci foofu la bokk ci xeet wow mu ne saalamahallahu yàlla na yàlla jàmmal leen maanaam ñooñu nag ngir ne euh, ñoom ñooy njëkk a signé ak yenente bi ngir am jàmma maanaam moo tax moo tax mu ne saalamahallahu maanaam ñu gis ni fii ne ñaan ñaari mbir da am ñaan mëneb na koo ñaan ngir li nit ki def maanaam nga ñaanal ko lu askanonteeg la mu def mooy li ñuy wax al jazaa'u min jinsil amal pay gi day askanonte ak jëf ji waaye tamit beneen mbir moom mooy ne mëneef naa xar tur ci ki nga xamante ki ci ki nga xamante maanaam euh, euh, ci ci ci turu nit ki ci boppam maanaam ñu xaral ko ci ak ñaan comme fii nii nga xamante ne dafa ne xifaar ba pare daan ne xafarallaahu la daan ne aslam salamahallah maanaam loolu daf koy la maanaam ne comme par exemple ku tudd Ahmad ni nag Ahmad allahu akbar yàlla na yàlla sant sa mucc wala yu mel noonu voilà euh, comme ku tudd Muxtaar mu dana Muxtaar ya xtaarakallah voilà yàlla na la yàlla tànn maanaam wala yu mel noonu wala Bashir basharakallah yàlla na la yàlla dégloo wala yu mel noonu maanaam ñuy tudd turu nit ki ba pare di jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy maanaam ñaanam ko loo xam ne day askanoonte ak lu mel noonu beneen bi ci def tamit moom mooy lii de euh, day tegtal tamit important bi tur yi am tamit ci nit ci ci nit ñi ba nga xamante ne kii bi mu tuddee Gifaar da ngay gis ne njéggalu yàlla moo dal ci kawam maanaam xeet woowu ñii bañ tuddee aslam yàlla bu da leen musal maanaam ak yu mel noonu nga gis ne kon yi tamit dañuy am solo ci nit ñi maanaam dañuy am ak jeexital ci ñoom wallahu a'lam mu ne qaala ibnu abi zinaad maanaam muy beneen riwaaya boo xam mooy abdurrahman ibnu abdullah ibnu zakwaan maanaam muy doomu euh, euh, euh, voilà moom Abu Muhammad mooy dàqante la mu nekk tamit waa Madina bokk ci ñi xam ñu ñu ci siqaati la bokk mu ne an abi mu jëlee ci baayam te mooy Abdullah ibn Zakwaan mu ne haza lii kulluhu fi subhi

di imam Muslim indi na ko xadis numéro 675 ñaari yoon ak 2515 ak 2516 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1442 imam euh, An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1073 1074 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1244 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi léegi gis na waa ashaabu kutubu sitta ñoom tamit ñoom ñëpp indi nañu ko moom des imam At-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' mun qala bil isnad muttasil fi awwal kitab li haddathana Usman ibn Abi Shayba te moom mooy baay euh, frère Aboubacar ibn Abi Shayba muy Abul Hasan Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ba maanaam Aboubacar tuddoon Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim euh, mu ne qaala haddathana Jarir te mooy ibn Abdul Hamid mu ne moom ñuy waa Kufa maanaam Usman ibn Abi Shayba tam waa Kufa la mu ne an Mansur mooy ibn al-Mu'tamir mu waa Kufa mu ne an abi muy imam bu mag an Abi Duha te mooy Muslim ibn Sabih al-Hamdani euh, di euh, Abu Duha di waa Kufa rahimahullahu ta'ala euh, an Masruq te moom mooy ibn al-Ajda' al-Hamdani rahimahullahu taala tamit di waa Kufa annahu qaala kunna nekk nañ inda Abdullah te moom mooy ibnu Mas'ud radiyallahu anhu waa Kufa mu ne Abdullah rek ibnu Mas'ud la radiyallahu taala anhu fa qaala mu ne inna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamma ba nga xam ne raa gis na min an-naasi ci nit ñi idbaaran ak du mool qaala dafa wax ne allahumma yow buur yàlla mi tudd rafet rek ma lay yëgatu koy sab'un juróom ñaari at laal bu laa leen bëggal gaa yi ka sab'i kéem juróom ñaari yuusufa yu yonent yàlla yuusufa yi alayhi salaatu wassalaam moo tax axadathum dal na leen sanatun ak euh, ay aw bekkoor bu hmm? fa axadathum loolu moom mooy kii bi nga yor kon maanaam riwaaya riwaaya yi la maanaam dañoo dañoo am moo tax euh, riwaayaat yi maanaam bu euh, Kushaymayhani moom moo am lii nga xamante ne moom lay wax ni maanaam yeneen riwaayaat mën nañoo wuute a ne axazathum dal na leen sanatun ak décor ak ta métit maanaam goo xam ne xasat da da dafa yóbbu ci kullu shay'in bépp mbir hatta mbéte akalu lekk al juluda euh, euh, dereex waaw wal maytata ak méddi wal jiifa ak euh, maanaam jiifa moom mooy lu médd ba ba ba ba commencé yàqu maanaam ba commencé yàqu wa yanzuru muy xool ahaduhum kenn ci yeen ila sama ci asamaan si fa yara muy gis ak duxaan maanaam ak ak eh, ak eh, saxaar minal juuxe ngir ngir ngir xiif gu tar ba nga xamante ne ñoom buñ doon xool sax maanaam buñ doon xool asamaan si ay ak saxaar lañ daan gis eh, loolu nga xamante ne nag moom moo leen daloon la lañ ko yóbbee woon moom mooy weddi gi nga xamante ne moom lañ weddi woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ak na ko noonu tamit nekk ñoo xamante ne dañ ko doon fowe ba pare di sonal jullit ñii di leen métital moo tax fa ataahu moo tax mu dikki ko Abu Sufyan sayyidna Abu Sufyan radiyallahu anhu boobu nekk gu doon jullit fa qaala mu ne ko ya Muhammad e yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam innaka naka yow mii de ta'muru yaa ngi digle bi ta'atillahi ci topp yàlla wa bi silati rahimi ak ci jokk mbokk wa inna qawmaka te kat nit ñi kat dëgg-dëgg halaku ñi ngay alku de alku nan kon nag fad'u ñaanal Allah bur yàlla lahum ñeen leen maanaam gis nga ñoom maanaam du ñu xalaat mukk ne jokk mbokk gi war nañ koo bàyyi xel waaye amul ba mu def suñu nekkee ñoom ci mauvaise posture maanaam suñu nekkee ci ci ci côté bu métti bi rek ci la ñuy xalaat ne waroon nanoo jokk mbokk ak yooyu maanaam dafa am mbir yoo xam te ne ku ko def yow yaa yàq mbokk gi maanaam bu boobaa jarul bul kaas dara yow yaa yàq mbokk gi ngir ne yaa bëgg nit ñi bàyyi li yàlla bëgg topp la yow ci li nga bëgg. ba pare bu ñu bañee nga ne non kon léegi yow day léegi tàqali koo nañ adduna ak alaxira mais garawul parce que yow mii wax loolu yow yaa yàq mbokk gi parce que boo bëggoon defar mbokk gi doo mere nit ki loo xamante ne moom daf cee topp yàlla maanaam ñoom ñii ngi nii ñoom ñoo yàq mbokk gi ba pare wul ba tiku naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaa ngi nii gis nga mbokk gi yow da ngay digle <laughs> jokk mbokk ñi ngi nii di di alko mu ne kon nag <laughs> qaala mu wax allah bur yàlla taala aji kaweje fartaqib fuglul yawma bis bi nga xamante ne ta si dikki na ak sama asamante dina dikki ak sama asamante bi duxaanen ci saxaar mu bii nun bu bu bu bu bu bu bu biir mu ne ilaa ba ca wax ji nga xamante ne moom la wax ne aa'idoon te moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'aala naan fattaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhaanin mubiin yaghsha an-naas haadhaa 'adhaabun aliim rabbanaa kshif 'annaa al-'adhaaba innaa mu'minuun annaa lahumu adh-dhikraa wa qad jaa'ahum rasuulun mubiin thumma tawallaw anhu wa qaaluu mu'allamun majnuun innaa kaashifu al-'adhaabi qaliilan innakum 'aa'iduun maanaam mu tekki yawma nabtashiru bakshatan kubraa inna muntaqimun mooy sooratu duxaan moo tax sax ñu tuddee saar bi sooratu duxaan bi nga xamante ne mu ngi naan fartaqib fuglul yow ba bis bi nga xamante ne tati den dikke asamaa asamaan si bu duxaan ci saxaar mu biirun bu fees nga xamante ne subhaanallah alxuraan bi muy wax lii te pourtant ñoom boobu ñoom euh, mbir mi xewagutoon waaye ñoom euh, mu wax leen ne leen lii dana am maanaam kon nag fuglul rek lii danañ nigi dikul rek gaa yi dana ñëw léegi lii dana leen dal moo tax yaxsha dana dana dana muur an naas nit ñi haaga lii de haaga bu mbugal la alimun bu tar maanaam moo tax bokk na ci mbugal yi gën a métti mooy nit ki nekk ci xiif ak ragal moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala suy mbugal nit peuple liy wane ni peuple bi yàlla da leen a mbugal mooy def leen di teg ñaari mbir mooy xiif bu métti di leen dal ba pare ñu nekk ci insécurité ñaar yi peuple bu mu dalandoo mooy mbugal na la loolu tax mu ne fa moo tax bi nga xamante ne ñooñu ñu weddi woon fa kafarat bi an umillah dañoo weddi woon xiiwalu yàlla yàlla ne fa azaqaha allahu libaasal xawf wal ju' yàlla daal leen di solal mosal leen li nga xam ne mooy yére yi làmbaayu ragal ak xiif voilà nit ñi mënuñu voilà bu ñu lekkatul ba suur di xiif ainsi de suite euh, famine am wala bokk euh, malnutrition gu tax Euh, ba pare ñu boole ci insécurité fu ñu dem ay ay agresseurs yu bëri xamal ne alak nañ leen maanaam loolu nag moo daloon Quraysh tamit maanaam ñu mu ne hada azabun alim mbugal mu tare ngi ni eh, ñu ne waaye rabbana yow suñu borom iksif yàlla wuññul an naa walif ñu al azaba mbugal bi inna mu'minuna ñun di daan gëm hii non ñun daan gëm maanaam nit ki da ngay gis ne bu nekkee ci situation boo xamante ne menaces yi dafa tar ci moom da ngay gis léegi mu daal di commencer wax ne léegi mu gëm waaw man li rien ne sera plus comme avant dinaa jéema a góorgóorlu et cetera waaye nag borom bi ne am naa anam naka la mu mucc lay dikki lay ñeena leen ak zikra fàttali ko googu waxat te fekk nag ci lu njiitu jaa awul dikk na leen dikke woon na leen rasulun ab yenente boo xamante ne mu biirun bu fës la bu leer la mu yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa tawallaw anhu summa topp nag tawallaw ñu dummóoye anhu wëllif ko wan ko ginnaaw ba pare waqaaloo ñu naan mu'allamun kii daal ku ñu xamal la ku ñu jàngal la man illuminé la majnunun dafa dafa jinne da koo sadd wala majnunun dafa dof maanaam nga gis ni ñoom noonu la ñuy def képp ku ñëw di leen wax loo xamante ne eh, topp leen yàlla la bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekkee dëgg sa dëgg la sa maam ci ci li leen ne sa bàyyi ci li nga ko fekk mais ay caaxaan la du dëgg bàyyi ko ñoom dañ naan kii c'est un illuminé dafa dof kii n'est muusul xel xel xel mi dafa ñëwul maanaam loolu nag moom moo dal boolem yeneen yi alayhim salaatu wa salaam wa kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illaa qaalu sahirun aw majnun ba alquran sax tekki ne atawaa bi bal hum qawmun taahun maanaam noonu la yeneen ci musul ñëw di leen waar di leen xupp lu dul le peuple yëpp ñoo bokk benn phrase bu ñuy waxandoo muallamun noonu maam majnun comme nii maanaam sahirun aw majnun njabarkat la wala boog dafa dof rek soit la rek borom bi sax daan ne atawaasaw bi maam ñu est-ce que xanaa duñ dinkante maam c'est comme si voilà kuy kuy dem da ko bu la yeneen ñëwee rek wax ko lii maanaam <laughs> balum xaw ma taaxoon li nga xamante ne tamit moo tax ñoom ñoom ñëpp it ñoo bokk comportement bi ñuy am bu dëgg yi see mooy dañuy daw comme ni ñu ngi ko wax ci sootul mu dakk ca jeexital ba waaw daf naan euh, euh, ka ka ka annahu humurun mustanfara ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara ni ñu mel mooy comme ay ay ay ay ay ay mbaam yoo xam ne dañ leen a dañ leen a labbali dawloo leen ñuy daw de gis nga tey gaynde bu fëlee ci troupeau mbaam ñun ñëpp ni ñuy dawee ñàlli gars yi buñ déggee dëgg noonu la ñuy ñàlle maanaam affaire bi noonu la leen di méttee ñoom ñu ne inna borom bi teg ci ne inna naka ñun kaashiful azaab aji wuñ ñi mbugal gi lañ daañ ko dindi de qalilan lu néew ndax na li wér wóor mooy yéen aaiduna da ngeen ciy delluwaat kañ ngeen ciy delluwaat mu ne yow ba bis bi nga xam ne nabtishu dañ leen di duma al batshatal kubra duma gu mag mooy bisu bataax inna naka ñun muntaqimuuna way duma lañ leen maanaam eh, ñuy fayul yenente bi yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam ak jullit ñi moo tax mu daal ci teg ne fal batshatu kon li nga xam ne moom mooy euh, duma googu mu yow ma badrin bisu badar la woon waxat dëgg-dëgg madat fekk na mu weesu ak duxaan li nga xamante ne moom mooy euh, saxaar si wal batsatu euh, batsa batsa bi maanaam mooy wal lisaamu ak li ñuy wax lisaam yëpp ayatul maanaam yii wa ayatul ruum yi ak aaya ci ci ruum dañuy tegtale li nga xamante ne moom mooy moom mooy mbugal gi ndax yéen yàlla ndax yéen alquran dafa wàcc ci sourate Rum man na ko noonu waa euh, euh, roumain yi tamit ñoom it duma nañ leen comme nii rek ah, daloon na euh, roumain yi ñoom itam byzantin yi plutôt maanaam ñoom tamit lii moo leen daloon exactement hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko hadith numéro mille vingt quatre mille six cent quatre-vingt-treize quatre mille sept cent quatorze